waaw mooy bi commencé yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min xayrin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'idan wa yuhadhirukum allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad muy wax bis bi nga xam ne yawma bis li nga xam ne du lay daj kullu nafsin lay fekk bakkan bu ne maa amilat li mu jëfoon ci kaw suuf min xayrin bu dee lu baax dina ko fa fekk muhdara ñu teewal ko lim def lu baax kese la ñu teewal mu ne déedéet wa maa amilat min suu waaw wa maa ak li nga xam ne moom la fàng moom la jëf min suu in ci lu ñaaw waaw fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara borom bi nee na ku def lu toll ni atum ak lu ko gën a tuuti ci lu baax bi nga ko gis waaye it safaan ba ah di nga ko gis kon mu ne bés boobu tawaddu léegi nag yéeféer bi ak tooñkatu boppam bi bakkan boobee doon tooñ boppam bu ñëwee gis yu ñaaw yi bari daanaka moom kese la fi indi tawaddu law na mu daal di eh, xemmem lool ay way law anna bayna ha wa baynahu amadan ba'ida way aka soo aka neexoon waay diggante lu ñaawum lii mooy moom bakkan bi bay baynaha moom bakkan bi wa baynahu ak suu bu ñaaw lu ñaaw li mu fi indi amadan ab ab ab distance mooy comme diggante mashriq ak maghrib est ak ouest ba'idan bu sori ay way bu sañoon lii da koy sori mu sori ko waay te moo ko fi jëf yaa fi ne lu ne wàng nga def ñëw ba yawmal qiyaam bëggu bëggu mu jege la ah lu taxoon ko ko doon liggéey ci kaw suuf <laughs> mu ne nag <laughs> wa yuhaddirukum allahu nafsa borom bi mu ngi leen di mettre en garde boppam def leen attention borom bi tere ngeen def lu leen neex bu leen di xool bakkaar bi ni mu toll ndax mag na ndax tuuti na waaye xool leen ca màggaayu ka ngeen di moy bàkkaar bu ndaw bi ak bàkkaar bu ndaw bi kan ngay mooy boo ko defee borom bi kooku nag nga war a xool kon wa yuhadhirukumullah borom bi mu ngi leen di mooy te ndokuloole nafsahu boppam waaw faites attention wallahu daay te borom bi raufun mooy ki ñeewante bil ibadi ci yi nga xamante ne ñoy ah, jaama bi loolu moo tax bu leen di ndànk ko di leen malgré yi ñuy def di songu yi nga xam ne moom la tere di ci ne deful ne képp ku def ci saase mu fay la waaw loolu nag nga xamante ne nii mooy issue la bu mu leen defal waaw yéen a ngi dugg ci ma tere attention waaye nag may naa leenum diir ngir ngeen dellu si waat wallahu raufun bil ibad allahu akbar waaw allahu akbar allahu allahu akbar léegi kon fii lëkkaaleem mooy baabu tahzir buntu di mooy tandakuloo di def min irtikaabi ma naha allahu anhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ba nit ki di def loo xam ne yàlla ak ndawam bi sallallahu wa sallam ñoo ko tere mooy borom bi nee na wa yuhadhirukum allahu nafsa waaw na mu ngi leen di mooy boppam ba li nga xam ne ay dëxal la yu mu teg waaw wa hadda hududan ñoom yoneen saa waxoon borom bi daa def ay farada ay fara ay ay farata hein yoo xamante ne moom la leen digal ne leen ne leen ci waaw mu rëdd li nga xam ne mooy ay dëxël waaw mu rëdd ay dëxël moom borom bi tabaaraka wa taala kon nag bu leen ko jéggi léegi nit ki nga xamante ne nii nag moom moo ñëw moom moo ñëw nag ne ci da rëcc waaw inna allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududa fala ta'taduha wa harrama ashyaa'a falaa tantahikuuhaa wa sakata an ashyaa'a rahmatan lakum ghayra nisyaan falaa tabhasuu anhaa falaa tabhasuu anhaa mooy hadiisun hasan comme na ci euh, arba'iin yi nga xamante ne rawaahu ad-Daaraqutni wa ghayruhu rahmatullahi alayhimaa borom mu ne inna allah yeneen saa salaam ne sayyidunaa Abuu Sa'labata al-Xushaniyyu Jurthum ibn Naashir radiyallahu anhu mu ne inna allaha mu ne an muy jële ci yoneen saa sallam mu ne boroom boroom bi tabaraka wa taala farada faraida dafa teg ay farataam ne ay wa def leen julli koor gi di ñëw dans deux jours wala dans trois insha allah azakat zakat ku ku am nisaab ak charte yaak yëpp ak yi mu teg aj makka ak ak yoo xamante ne farata dundal say njaboot ak jama njàngam ak nàngam mu ne yooyu da koo teg de fala tudayyi'uha bu leen ko neenal wa hadda hududa mu daal di nekk koo xamante ne dafa dëxal dafa teg ay limites fala ta'taduha waaw bu limite yim ne yem leen fii bu leen ko jéggi wa harrama ashya'a mu xaraamal ay mbir ne bu leen def te tantahiku de bu leen ko bët wa sakata an ashya' moom yeneen mbir yoo xam ne da cee noppi noppu ci ndax da koo fàtte rahmatan lakum ghayra nisyan ndax leen yërëm yërëm gum yërëm ghayra nisyan waaye du caagante ne loo xam na ak fàtte la fala tabhasu anha fala tabhasu anha bu nekk di ko di ci lëñbët ak di ko luññutu ak di ko fuye mu ne loolu muy hadis boo xam ne hasan la kon wa yuhadhirukum allahu nafsa kon borom beng laan di mooy dandukuloo dexal yim ne wa hadda hududan yeneen saa sànne dexal yim def ne falaa tantaduha bu leen ko jéggi xaraamal ay mbir ne falaa tantahikuha bu leen ko xaraamal loolee loolee mooy yi nga xamante ni ni euh, dafa nit ki du ko def nit nit ki du ko def voilà loolu wa yuhazzirukumullahu nafsa borom bi mu ngi leen di moytandiku loolan boppam voilà kon mu ngi noonu kon mooy lëkkaale mag suñu bunt yi mooy tere yi ñuy fi wax ni kitaabul umuurul manhiyyi anha gis nga li nga xam ne jot nañ ko fee gis ci ay texe ay tere ah boroom beeg leen di moytandikuloo boppam ban ngeen di xuuse nu mu leen neexe mel ni seen yoon newu ci waaw al imaam mu teg ci beneen mu ne wa qaala ta'aala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi wax na mu ne inna batsha rabbika la shadid suratul buruj aya douze waaw aaya bi it ca baabul xawfi lañ ko gisoon chapitre cinquante Allahu akbar waaw inna batsha rabbika la shadid foofu aay yim indi woon bii boole woon ko ci mu ne inna batsha dëgg-dëgg sa sa boroom la shadid lu tar la <laughs> mooy gis nga yéeféer yi hein bu kenn jàpp ne ci ñoom rëcc nañ waaw borom bi nag dalay jaj waaw di la xaare nga foog ne yaa ci ne di xuus ci yu yées yi ak yu bon yi non bul yaakaar ne loolu day wone li nga nekk baax na wanewu ko du tout du tout la ko wanewul waaw wanewu ko mais cey bu jàppee bay waaju bay war a mbugal ka muy mbugal ndax mooy mooy yam newe woon inna batsha dëgg dëgg sa jàpp rabbika yow sa borom yow sayyidina muhammad la shadidun lu tar la kon ah kitaabul umurul manhi anha mu nii di jeex tuddal nañ ñu fi limal nañ ñu mbir yoo xam ne borom bi moo ko xaraamal ay mooy ku nekk ci ñun mooy tandaku di ci sóobu ci nu mu ko neexe laa yubaal yi faalewul dara na def attention de te xam ne <laughs> inna batsha rabbika la shadid kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci aay bu mujj mu ne wa qala ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna axdahu alimun shadid muy suratu Hud Allahu akbar ala nabiyyina wa alayhi afdalu salati wassalam Allahu akbar mu ne wa kadhalika naka noonu naka nii rek fekk mu tudd ay nit waa kër Seydina Nuux hmm? ya nga xam ne seen ak caay caay gi ñu fi nee woon ba leen di dal dal leen umput kenn mu tudd ko daldi eh, tudd yeneen yonent yu bari waaw ndax mu ngi ko tàmboo walaqad arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi inni lakum nadhiirun mubiin waaw loolu waa kër Seydina Nuux waaye ñi nga xamante ne nii mooy waa kër Seydina waa Aad mu teg wa ilaa aadin axaahum huuda ku nekk nag wax na ginnaaw gi fa nga xamante ne naan la leen bugale ginnaaw waa kër Aad <coughs> waa kër Seydina Huud alayhi salaatu wassalaam mu ne wa ila samuuda axaahum saaliha ca waa samuud nag yónni woon naa yoon fa seen mbokk di saydina saalih alayhim asalatu wassalaam ñoom itam ñu jaar fa ñi leen jiitu woon jaar ba pare mu daal di ciy teg eh, ki nga xamante ne nii mooy wa laqad jaa'at rusuluna ibrahima bil bushra indi waa kër saydina ibrahim waxtaane waale waxtaanu saydina lut ak la nga xam ne moo leen fa fekk ak malaaka yi bañ demee ci moom nan lañ def ak ay ñoñam yadoon def doo jaayu nguur jigéen mu pare ci loolee ak mbugal na mu leen mbugale mu ne wa yaa madyana axaahum baa kantaa ca madyan yónni woon na fa seen mbokk ma nga xam ne mooy shuayba alayhi salaatu wassalaam moom i tamit mu wax ñu nan la ay gaayam ni ñu doxalee ak li nga xam ne borom bi tabaaraka wa noonee la mujjee ñoom ak noonu la leen bëggale waaw ca seen yu bon ya nga xamante ne ni moom lañ newanoon ne tee duñ ci génn ba pare di menacer waate di jàpp na ñoom ñoo ñoom daal dañoo am alal seen yoon na wuti borom bi nag bi mu leen tuddee ku nekk ni mu leen bëggalee ñëpp ak fi mu jaar ak ñoom newama zalamnahum gis nga nii nii ñëpp <laughs> waaw jeexale ko dalika min anba'il qura li ko nag yeneen saa saa gis nga lii ma la wax fii ci ñii peuple yi xeet yi doon weddi seenu yonent ba li ma leen dal teg ma nettali ko nii muy lu metti tara tar nii rek lii nii mooy lenn la min am amba'il qura lennal rek ki nettaleeb gox yi nga xam ne ak waa gox yi nga xam ne ñoo jaaroon ci kaw suuf di ma mooy naqussuhu alay ñoo la koy toppal par benn yiñ ci bëgg nga jot ko ci alquran ak lu tax doon alquran di la ko xamal borom bi ne wama zalamnaahum ginnaaw minha qa'imun wa hasid wama zalamnaahum man bugalu man kenn tooñu ñu leen woon hasha walakin zalamu anfusahum waaye ñoom ñoo tooñoon seen bopp waaw képp ku nekk ci mooy yàlla yii borom bi xaraamal fii el imam daal li ñu koy dajaleel fii rahimahullah an-Nawawi ki nga xam ne mooy ñëw di ci dugg sama foutisme di def lu ma neex mais sa waay nga koo koy def sa bopp wama zalamnaahum de walakin zalamu anfusahum waaye seen bopp la ñuy tooñ fama aghnat anhum aliyatuhum waa seen idol ya bu dee peuple yi mu tuddoon dañoo amoon ay xërëm waaw bu dee ñi nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw ñi ci yor xërëm ak ñi nga xam ne ay système lañ yor wala ay jinni yow wala ay jinni ngeen topp ba tax ngeen di mooy yàlla waa fama aghnat ana lan leen di jariñ bu mbugalu yàlla di ñëw anhum eh, eh, eh, lan la leen di jariñ alihatuhu allati yad'una min dunillahi min shay lamma jaa amru rabbik lan la leen jariñ <laughs> est ce que dimbali nañ leen au secours nañ leen sauver nañ leen bi mbugalum bi di wax ci seen kaw mukk waaw wa ma zaaduhum ghayra tatbib yokkuñ leen lu dul torox taange waaw ak torox taange rek la yokku kon nag mu ngi nii après nag ci la suñu laay li ne wa kadhalika nag axdu rabbika nekk nii nag mooy sa njàppum borom cay ida axada al qura bu nee ciix waa gox ya nga xam ne ñooy nekk ci kaw suuf waa dëkk yaa réew ya nga xam ne mutrafuhum ya di ponkal ponkalu di yàq ci kaw suuf borom bi ne nekk nii la bu ma leen jàppee wa hiya zalima te ba ma leen di jàpp loxo ci poos la waaw sans retenue lañ doon demee ci mbon yi di ko revendiquer waaw inna axdahu dëgg-dëgg gi say sa jàppum boroom alimun lu mën a taral lu tar la te luy taral ñam ko teg la shadidun te tar lu metti la te tar allahu akbar allah kon mu ngi nii <laughs> lii kon boroom bi wax na lii lii moom doy na sëkk waaw lii ma ne doy na sëkk du gisoon nañ fi hadis deux cent sept da koo fat aaya bii nii gisoon nañ ko foofu <laughs> mooy aaya yi indi fii yëpp ay aaya lu yuroo mbon la parce que aaya deux cent sept euh, non ma naan aaya deux cent sept chapitre non ma pas chapitre hadis deux cent sept yoneen saa salaam en moo waxoon aaya bi boo fàttale ko Seydina bu Muusa al-Ash'ari radiyallahu taala anhu wa ardaahu mooy euh, chapitre vingt-six baabu tahrimi zulmi wal amri bi raddi al-mazaalim Seydina dane woon imaam an-Nawawi rahimahullah dane woon waan abi Muusa radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yumli liz-zaalim fa idaa axadahu lam yuflithu thumma qara'ahu wakadalika axdu rabbika idaa axada alquraa wa hiya zaalima inna axdahu alimun shadiid xadiis bu muttafaqun alayhi yonent bi alayhi salaatu wa salaam alhamdulilah ne woon Seydina Abu Muusaa al-Ash'ari ne yonent salaatu wa salaam gis nga borom bi day yéexe tooñkat bi criminel bi Eh, criminel yi nekk ci kaw suuf nii di bal ballu gaa yi naan ñoo yor puissance monde bi di di di di vraiment di saaga conscience nit ñi di ray bakkanu nit ñi di créer ay guerre di def lu leen neex mel ni daal ñoom addina bi seen loxo la ne lu leen neex la ñuy def bu kenn yaakaar ne gis nga borom bi day nelaw laa tax taxuduhu sinatun wala nawm borom bi du ko jàpp sinatun am ngëmbentu wala nawm du jaagante ne ay nelaw mukk waaw gis nga inna allah borom bi yum lii day ndànku day xaare bàyyi li zalimi tooñkatu boppam bi waaw tooñkatu boppam bi mooykatu yàlla bi mooykatu yàlla bi hmm. tooñkatu nit ñi tooñkatu boppam li mooy yàlla waaw di gën a am santé di mooy yàlla économie bi gën a dox di mooy yàlla ci échelle lu réew ci échelle benn nit tamit waaw vraiment borom bi nee na maa koy xaare waaye gis nga fa ida axadahu bés bi nga xam ne nag danaan ko ciix téye ko jàpp ko lam yu flitu du ko rëcc jamais <laughs> waaw mooy lam waxoon rek <laughs> waaw ne wa umli lahum inna kaydi matin waaw dama leen di ndànk rek waaye gis nga fa ma leen di xaar inna rabbaka la bil mirsad borom bi mu ngi ausage di leen xaar bés bu siffler la récréation gars yi xam ne récréation xew na waa Rome <laughs> Rome ku leen ne woon dinañ fi jóge kenn masu koo gëm kes rowe ku ko waxoon masu koo gëm URSS yooyu yëpp ku ku woo ko ci waxoon masu koo gëm waaye bi borom bi di siffler la fin de la récréation <laughs> wal iyaazu billah yëf yi taroon na seen kaw mu ne kon noonu la après yeneen saa saa nag jàng aay bi ne lii la rek waaw julli nag boo xamee lii da ngay xam ne mbir yi ni muy demee nii en fait lii euh, euh, euh, mbiru borom bi la namb namb borom bi mooy daw nii waaw noggatu gi ñuy noggatu julli ñi ci kaw suuf bu kenn yaakaar ne. borom bi da cee da cee xamul dara yëgu ci dara waaye mane mane ma bés boo gis am na crépuscule bés boo gis am na timisam mu ngi koy xaar te dina ko jot waaw kon nag aaye bii suñu lëkkaaleeg suñu bunt bi mooy gaa yi def leen attention def leen attention yi ñu fi tudd nii ci téere bii nii al imaam indil ñu ko fi rahimahullah muy ay tere yu borom bi tabaaraka wa taala aaye képp koo xam ne nee nga sama yoon newu ci waaw meesu fan al waasila waaye damay waasila bam neex ma mooy sama métier man mooy ci laa ci laa tabaxe kër gi eh, gone yu juddoogul fettaguñ ci nen naan daa xaraam ak waaye tuu ko waay bu ngeen ko waxatee rek di ngeen xam lii laay def sama yoon newu ci waaw lépp luñ fi tudd rek daanaka buntu boo jël rek waaw tahrimi sabbil muslimi bi ghayri haqq nga ne waaye ma ne waayow waayow kil ay waay yow rek saaga waayow maa tay nga naan lan il ne mérite rien que des insultes je les insulte ah déet yow saway yeneen saa saam nee na sibaabul muslimi fusuq wa qitaaluhu kufr nga ne waaye yaw eh toppal ne da nga koo gën a xam <laughs> yow daal daanaka yow yow yow yow <laughs> waa ji daal loo wax rek tere buñ ñii mën a yoonam ne wu walla iyaazu billaah borom bi nag eh, wa kadhalika axdu rabbik gis nga kooku bàyyi ko borom bi mooy ñiixe tooñkat bi ba bés bi mu koy jàpp du ko rëcc. wa na ko noon kon mooy ñun ah, lii ñu fi jàng jànguñu kitaabul umuuril yi nga xam ne dañ koo aaye shar'an ci wàllu sharia ngir nag ñu ñu ngi leen neexe wa hadda huduudaa ah <laughs> nag bés boo ci newee xamal ne boroom bi na ko noon mooy ak njàppam bu jàppee gox ya ak waa mooy waa gox ya fekk leen ñu nga ca lañ nekk crime yañ ne ak mbonte gañ ne kay li nga xam ne inna axdahu alimun shadid lu metti la waaye lu tar la kon nag yal nañu ci borom bi jàppale bañ sori yii nga xam ne moom lañ def ci téere bi al imam fii la jeexale laa yi mu indi benn xadis muy xadis boo xam ne xadis la boo xam ne romboon na waaw waaw gisoon nañ ko ci njaal beenu buntu yo waaw muy xadis bii nga xam ne moom lay indi ngir étayer li nga xam ne mooy ay propos am ci wàllu xadis waaw benn kese muy xadis mille huit cent six mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna allaha ta'ala yaghar wa gayratu allahi an yaatiya almaru maa xarama allahu alayhi muttafaqun alayhi xadis bi gisoon nañ ko xadis soixante soixante-quatre ci chapitre cinq baabul muraqaba mu ne woon alxamis an abi hurayrata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala inna allaha ta'ala yaghaar waaw foofu la ko indi woon mu ne kon al imaamu Nawawi rahimahullah hadis mille huit cent huit mille huit cent six wa an Abi Hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na inna allaha dëgg-dëgg borom bi ta'ala mi nga xam ne moo kawete yéegut yaa gaar gaara yaa gaar yu gaar de yaa gaar day fiir wa gayratullahi fiirum fiirum fiirum yàlla nag mooy an mooy lan an yatiyal mar'u mooy day bañ day am lu ko metti bu dee nit ki jullit bi nit ki mindeef ni day dikke maa la nga xam ne xaramallahu alayhi moom la borom bi xaraamal mu dikke mooy kitaabul umuurul manhiyya fi tudd ne dafa xaram dañ koy tere shar'an loolu borom bi nit bu ci newee day fiir du bëgg bëggul mu nekk ci loo xam ne daf koo xaraamal allahu akbar loolu mooy fiirum yàlla waaw mu ne muttafaqun alayhi waaw mooy al imaam al haafid al buxaari ak al imaam muslim ñoo ko bokk solo hadis boobu nag wax nañ la romboon na gisoon nañ lañ ci waroon a gis même temps bu doon doon ñun développé lu bari waaye daa nekk ci soog bu baax na hadis buñ jot a gis duñ ci taxawan noon mais fii gis nañ ni loolu mooy xuduudam yooyu mu teg ne fala ta'taduha harrama ashya fala tantahikuha waaw yooyu bu ko nit kiy dikkee borom bi day borom bi du ko soob du ko neex du ko neex waaw du ko neex parce que jaamam bi bëggul ci moom lu dul lu baax waaw te lii muy def dara yóbbuwu ko lu dul noonam yim yor bakkanam la topp al nafs nafsahu ab amara bi suu bakkanam bi nga xam ne diggalaa koonu lu ñaaw la waaye it eh, kan la topp mooy ki nga xam ne mooy iblis mi nga xam ne mooy noonam bi nga xam ne inna shaytaana lakum aduw fattaxiduhu aduwwa shaytaane di dëgg-dëgg noonu la pour yéen na ngeen ko jàppe dëgg-dëgg noonu waaw te borom bi daa bëgg yow jullit bi rek nga baax léegi boo fi bàyyee loolu boo fi bàyyee loolu ah waaw loolu nag di def lu yàlla xaraamal boroom bi day du am lu ko neex waaw du kontaan ci yow loolu mooy fiirug yàlla allahu akbar waaw ndax borom bi daa dalaa dalaa dalaa bëgg a ñoŋal waaw yónni la ay yonent alayhi salaam jox la xel jox la ay disposition yu bari ngir nga dellu ci moom nga bàyyi ko fi ne la bul def lii yii sor leen yi dagan yi ëpp yi xaram nekk leen ci loolu doy na leen sëkk ngeen mën a dund ba doyal ci dagan yi bu ko fi nit bàyyee nag di dem ci nga xam ne dafa medd yi te ñooy yu xaram yi borom bi du am lu ko neex lool mooy ak fiiram kon nag suñu lëkkaale mag suñu bunt bi mooy kon mooy tëndaku nañu mooy tëndaku ak tahdir di def li yàlla ak yeneen taam am alayhi wasallam tere parce que boo ko defee kat ah borom bi kontaanul ci yow jural nga ak li tax borom bi fiir mooy bëggoon nga nekk ci lu baax far gisu la nga nekk ci lu baax loolu du loo xam ne du mu gërëm la kon nag ci kaw noonu ci la jeexal li nga xam ne mooy chapitre bi insha allahu taala moom lañ ko jeexal waaw mu dese ñu nag benn boo xamante ne nii mooy le dernier bi insha allah euh, kon gis nga kon dernier avant dernier bii nii bu ama am solo la ci bunt bii di moytandikuloo kon nit ki li dikk ginnaaw bi nga jàngee téere bii wax la yi nga xam ne nga xam léegi nekkatoo koo xam ne ku réere li yàlla euh, en tout cas fi mu la bëggul a gis moom mooy tereem yi léegi nag saa boo fa présenté woo ca buntu yooyee loolu day taxal boroom bi daal di fiir nag waaw te du loolu wax na la nag képp koo xam ne day nekk ci yim tere li koy dal fal yaxdar alladina yuxaalifuuna an amre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 walhamdulillahi rabbil alamin